أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد fa yaqulu al'imamu xujjatu lislaam abu zakariya yaxya bnu sharafin annawawiyu addimashqiyu alshaaficiyu rahimahu allahu tabaaraka wa ta'aala fi kitaabihi riyaadu saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wassalaam fi lbaabi raabi'i wa tis'iin ba'da al-mi'a wa anhu radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala uqiimati salaatu fa aqbala alaynaa rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam biwajhihi fa qaala aqimu sufuufakum wa taraassu fa inni araakum min waraa'i dhahri rawaahu al-Buxaari rahimahullahu bilafzihi wa Muslimun bima'naahu wa fii riwaayatin lil-Buxaari rahimahullahu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 fa inna taswiyata as-saffi min tamaami as-salaah walillahi alhamdu wal minna tey ñu war a gis hadis bi ci tegu ba léegi mu koy jële ci sayyidina Anas ibn Malik xaadimu rasulillah alayhi afdalu salatu wassalam wa radiyallahu an Anas muy hadis 1088 alhamdulillah mu ne wa anhu mu ngi jëlee hadis bi tamit ba léegi ci moom radiyallahu anhu annahu qaala nee na uqiimati salaa dañoo taxawal julli fa aqbala alaynaa mu dëgmal ak xar kanamam ci ñun rasulullahi bi wajhihi yonent bi alayhi salaatu salaam dëgmal ci ñun ak xar kanamam jublu euh, jàmmaarlu jàkkaarloog ñun fa qaala mu ne mu ne ñu aqiimu salaa aqiimu aqiimu sufuufakum waaw mu ne aqimu sufuufakum waaw jubal leen li nga xam ne mooy seen sàppe yi waaw jubal leen seen sàppe yi wataraasu te na ngeen seerew leen ci rang yi waaw na ñeen ñi takkaloo ak ngeneen yi mooy taraas comme ni birig yi di takkaloo fa inni man araakum dama leen di gis min waraa'i min waraa'i dhahri gis nga bu may julli ne allahu akbar yonent bi sallallahu alayhi wasallam fu muy jublu qibla ni lay gise qibla ci kanamam lay gise ci gannaawam allah <laughs> ndax dama leen di gis ci sama gannaaw nga ne mooy sàppe yi nekk ci bi ci kanam di ko sës boobu lay ma ne même sàppe bi même bu dee Euh, nañ imaginer jàkkaan bi yonent bi saa salaam mu am fukki rangé fukki sàppe te fukkeel benn ba kay def ka nekk ca gannaaw fukkeel benn ba wala ña nekk même moom da leen da leen di gis ñoom ñëpp lay gis allahu akbar mu ne rawaahu soloo na ko al-Bukhari al imam Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari rahimahullah bi lafzihi ci kaddu yi mu ne wa Muslim al imam Muslim soloo na ko waaye bi maana waaw akbar ci maanaaw xadis mel nii waaw mu ne wa fii riwaayatin lil Buxaari mu ne beneen boo xam ne imaamul Buxaari soloo na ko xadis bi mu ne na Anas yokk ci wa kaana ahaduna te nekkoon na kenn ci ñun yulziqu doon kole waaw di tappale mankibahu mbaggam di sësale mankibahu bi mankibi saahibi di kole di sësale mbaggam ci mbaggu mbokkam li nga xam ne moo nekk ci wetam ñaari côté yépp ci ndejooram ak ci càmmoñam wa qadamahu li nga xam ne mooy tànkam bi qadami hii mu koy sësale tànku keneen ci ñu sësoo waaw Allah te côté ndëgg tànk ya mooy da ngay tourner ndëgg tànk yi ku nekk loolu mooy la non mooy loolu mooy sosoo catu tànk ya lépp day sosoo nii ñu sosoo moom laa la doon wax ci jotaay bee bii passé bi ci tegu bi ñuy defaree sàppe te xadis boo te loolu gisoon nañ ko bi ñu doon ngi xadis cent soixante muy xadis Seydina Nu'man ibn Bashir ibn Sa'd radiyallahu anhuma bi nga xam ne moom la ci imaamul Nawawi teg après xadis Seydina Anas bii ñu nekk ca chapitre seize baabun fil amri bil muhaafazati ala sunnati wa aadaabiha leeraloon nañ loolu foofu leeraloon nañ ko yaa di jataay jataay bi yi ñu génn bi ko jiitu nan lañuy defaree sàppe noonu lañ ko doon defe kon nee na muttafaqun alayhi léegi laaj bu njëkk mi mooy est ñaari imaam yi kese ñoom ñoo ko solo ñu ne la xadiis bi nii déedéet du ñoom ñaar képp ñoom ñoo ko solo xadiis Seydina Anas ibn Malik ndax kat hadis bi da ngay xam ne jiitu woon na solo ko seen sëriñ al imaamu ahmadu ibnu muhammad ibnu hanbal waaye it al imaam an-nasaa'iyu ahmadu ibnu shu'ayb an-nasaa'iyu rahmatullahi alayhi solo na ko istati baab istawu istawu istawu fa walladhi nafsi bi yadihi inni la araakum min xalfi waaw man saa sam ñett yoon la ko istawu istawu istawu jubal leen sàppe yi na jub fa walladi nafsi bi yadi waat naa ki nga xam ne sama bakkan mu ngi ci loxo muy borom bi inni man rasulullah sallallahu alayhi laa la ba pare feddale waat ko ak laamu takkiid waaw waaw wala muy laamul bugi laamul takkiid waaw dama leen di gis di feddali li nga xam ne min xalfii ci sama gannaaw kon mu ngi noonee naka noonu al imaamu ku mel imaamu Daarimi rahimahullah moom itam solo na ko al imaamu al Buxaari rahimahullahu taala waaw ah. léegi nañ jël bee nga xam ne moom la al imaam wax eh, moom la imaam eh, an-Nawawi daal di indi muy xadis mu ko indi da ko nag ci bërëb yu bari mais bi mooy xadis sept cent mooy kaddu yi mu ne bi lafdihi rawaahu al bi lafdihi mooy kàddu gi léegi al imaamu al Buxaari rahimahullahu taala mu ne kitaabul azaan baabu ilzaaqil mankibi bil mankib mu ne kon haddasanaa ah, mu ne haddasanaa Amr ibn Xaalid mu ne eh, nettali nañu suñu sëriñ bi Amr ibn Xaalid di Amr ibn Xaalid ibn Farrux ibn Sa'iid ibn Abdirrahmaan ibn Waaqid ibn Layth ibn Waaqid ibn Abdillah Tamiimiyu al-Hanzali Abul Hasani al-Misri rahimahullahu ta'ala génn àddina la 229 rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddathana Zuhayr mu nekk ñu nettal mooy Zuhayr du Zuhayr ibn Mu'awiya Abu Khaythama al-Ju'fi al-Kufi rahmatullahi alayhi moom mu ngi génn àddina la 100 waaw génn àddina la 173 am na wuute nag ci euh, kañ la génn àddina waaye lii mooy li gën a siiw rahmatullahi alayhi an Humayd moo ko jëlee ci Humayd Humayd ibn Abi Humayd at-Tawil al-Basri rahmatullahi alayhi Abu Ubayd ñi ne Abu Ubayd al-Khuzaa'i mawlaahum al-Basri gane àddina la 68 euh, génn àddina la 143 rahmatullahi alayhi qaala an an an an Anas mu jëlee ko Seydina Anas ibn Malik ibn Nadr ibn Damdam ibn Zayd ibn Haram ibn Jundub ibn Amir ibn Ghanm ibn Adiy ibn an-Najjar al-Ansaari an-Najjaari an-Najjaari Abu Hamza Dhul Udhunayni xaadimu rasuulillah sallallahu alayhi wa sallam wa radiyallahu anhu annahu qaala an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala aqiimu sufuufakum fa inni araakum min waraa'i dhahri voilà mu ne wa kaana ahadunaa yulziqu mankibahu bi mankibi saahibihi wa qadamahu bi qadamihi voilà moom laan wa fii riwaayati lil Buxaari wa kaana ahaduna yulziqu bii da koo boole ñaar yëpp mooy waaye li fi imaamu Nawawi indi yëpp ci benn xadis mu def ko foofu waaw sinon am na foo xamante ne al imaamul Buxaari rahimahullah dane Seydina Anas foofu xadis 718 foofu Seydina Anas dane foofu dane aqiimu sufuuf fa innii araakum xalfa dahri bokk ak min waraa'i dahri xalfa dahri la wax foofu bi wax fi nga xam ne innii araakum min waraa'i dahri mooy xadis 700 li nga xam ne vingt cinq comme li nga xamante ne nii dañ am na feneen aqimu ruku'a wa sujud fa wallahi inni la araakum min ba'di voilà wa mu ne wa rubbama qaal min ba'di dhahri idha raka'tum wa sajadtum waaw taxawal leen na leen te dangeen seen rakka yeeg seen maa ngi waat ci yàlla man rasulullah inni la araakum min ba'di dama ngi sama gannaaw mu ne léeg-léeg mu ne wa min ba'di zahri sama gannaaw euh, sama euh, mooy gannaaw voilà ci gannaaw da leen di gis idaa raka'tum bu ngeen ruku'i waaye wa sajadtum ak bu ngeen sujootee kon loolu mooy ñi nga ñi nga xam ne noonu la ko al imaamu al daal leen kanta al ah, kandane al imaamu muslim abul husayn rahmatullahi alayhi hmm? al imaamu muslim eh, abul husayn rahimahullahu ta'ala moom daa indi hadis bi moo taxoon mu ne wa muslim bi maana al imaam muslim rahmatullahi alayhi indi na hadis eh, bi ci ay eh, bërëb indi na ko par exemple ci kitaabu salaa baabul amri bi tahsini salaa wa itmaamiha wal xushuu'i fiiha mu ngi xadis 425 indi na ko foofu moom al imaamu muslim abul xusayni indi ci ñaari euh, dajale ñaar indi na ko tamit xadis numéro 434 kitaabu salaa baabu taswiyati sufuuf wa iqaamatiha wa fadlil awwal fal awwali minha hmm? euh, euh, léegi foofu mu ne buñ jëlee biñ mujjee wax nii. mu ne xada mu ne xadathana Shaybaan ibn Farrukh ah. mu ne nettane suñu sëriñ gis nañ ko ci jotaay bi muy Shaybaan ibn Farrukh Abu Muhammad al-Ubulli rahmatullahi alayhi al-Basri rahmatullahi alayhi qaala mu ne xadathana Abdul Waarisi hmm? mu ne ki ñu nettane moo Abdul Waaris di Abdul Waaris ibn Sa'iid ibn Zakwaan at-Tamiimi al-Anbari Abu Ubayda al-Basri rahmatullahi alayhi génn àddina la 180 rahmatullahi alayhi kanta Shaybaan ibn Farrukh moom mu ngi génn àddina la 236 rahmatullahi alayhi man Abdul Aziz mu woowu ne wa huwa ibn Suhayb muy Abdul Aziz ibn Suhayb Abu Hamza al-Bunani mawlaahum al-Basri moom génn àddina la 130 rahmatullahi alayhi moo ko jël Seydina Anas ibn Malik mi ngi sànq am génn gane àddina dix ans di ñu yónnee Yonent bi sallallahu alayhi fekk mu ngi nekk Makka trois ans après la révélation génn àddina li nga xam ne moom dañ ci wuute ñii ne quatre vingt ne quatre vingt yooyu moom xaadimu Rasulillah Abu Hamza Zul Uzunayni rahmatullahi alayhi wa radiya anhu xaadimu Rasulillah alayhi afdalu salaatu wa salaam qaala qaala Rasulullah sallallahu alayhi fa inni araakum xalfa dhahri andee na ko comme ci kàddu yi matal leen seen sàppe yi ak comme bi ñu waxoon bu mujj bu imaamul Buxaari aqimu ruku'a wa sujud fa wallahi inni la araakum min ba'di wa rubbama qaala min ba'di dhahri idha raka'tum wa sajadtum loolu lépp andi na ko moom al imaamu Muslim Abul Husayni rahmatullahi alayhi léegi ginnaaw kon taxrij bi nii léegi beneen jàngat ana <laughs> loolu bala ñuy génn ci taxrij bi mooy eh, eh, eh, am na xadiis bi mel ni imaamu muslim abul xuseyni rahmatullah alayhi mu solo yi da ko jiital daa am lu ci jiital mooy bu dee ci kitaabu salaa baabul amri bi tahsiini salaa wa itmaamihaa wal xushuu'i fiihaa xadiis Seydina Abu Hurayra yi la teg ci parce que foofu Seydina Abu Hurayra dafa soloo xadis bu mel ni mu ne salla rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam Abdullah te xadisa boobu muttafaqun alayhi la waaw imaamul Buxaari yi daal na koy solo moo di version yu bari mu ne yeneen saa salam dafa julli benn bés su man sarafa ginnaaw gi mu geestu biñ paree ba mu sëlmal mu mu mu wëlbati ko fa mu ne yaa fulaan ee eh yow diw <laughs> alaa tuhsin salaatu salaatak yow diw lu la teree rafetal sa sa julli booy julli alaa yanzuru al-musalli idaa salla kayfa yusalli ndax aji julli ji buy julli du seet ni muy jullee du xool ni muy jullee def ko ni mu gën a mate fa innamaa yusalli li nafsi julli ji muy def bu yaakaare ne am na keneen ku koy defa pour boppam la moom ju boppam lay julli dëgg-dëgg boppam lay julli te nit mooy loolu bon <laughs> nit xanaa lépp loo xam ne looy defar ngir sa bopp di nga ko defe ni mu gën a baax di nga gis ñoo xam dañuy saboté fi jàmbur mais seen mbir bopp dañ ciy kii loolu mooy nit voilà fa innamaa yusalli julli ji sa bopp nga koy defal inni wallahi la ubsiru min wara'i kama ubsiru min bayni yaday yëg leen maa ngi leen di waatal ci yàlla ne man rasulullah sallallahu alayhi wasallam damay gis ci sama gannaaw comme ni may gise sama kat waaw waaw akbar <laughs> lii mooy wane ci lii mooy sallallahu alayhi wasallam wax na turuwaa ji mais bon Euh, Abu Hurayra radiyallahu anhu ngir euh, tamit euh, sutura ak loolu xam ne di tudd ay tur nekkul li ëpp njariñ voilà du tout le temps mu ëpp njariñ mu bàyyi turam waxu ko voilà te al imaamu Ahmad rahimahullah saa moom solo tamit mu ne yeneen tibaay saa salaam Seydina Abu Hurayra ba léegi mu ne daf ñoo jullil wa fii mu'axxar wa fii mu'axxar as-sufuuf rajulun fa ataa as-salaa falamma sallama naadaahu rasulullah yaa fulaan alaa tattaqillah alaa taraa kayfa tusalli innakum tarawna anni yaxfaa alayya shay'un mimma tasna'uun wallahi inni la araa min xalfii kamaa araa min bayni yadayya waaw al imaamu Ahmadu ibnu Muhammad ibnu Hanbal rahmatullahi alayhi <laughs> waaw <laughs> waaw nee na mu solo hadiis bi <laughs> mu ne yonent bi saa salaam daf ñoo jiite après mu jekki <laughs> az-zuhra yi da ne salla bina rasulullah sallallahu tisbaar waaw bi ñu jullee tisbaar ba pare hein mu gis benn waay hein wa fii mu'akhkhir as-sufuf boobu jekki ca gannaaw sàppe ba rajulun loolu moo taxoon ma la yeneen saa sax gis bi muy gis nekkul ta c'est sûr que jàkka gi bari woon na ay sàppe moo tax mu ne ca gannaaw sàppe ba gannaaw sàppe bi mujj ca gannaaw am na fa benn waay boo xam ne asa fa asa as-sala waay xam ne ndeke bi ñuy julli moom man nañ ne il faut du n'importe quoi quoi <laughs> waaw mooy julli ci kenn xamul la doon def salama <laughs> sallama bi yore saa sala pare julli ji sëlmal naadaax woo ko ne ko diw ñëwal mu ñëw mu ne ko yaa fulaan mu ne ko diw yow diw ala la yow xanaa doo ragal yàlla boobu ala tara kayfa tusalli mais doo seetaan doo bàyyi xel te te te te xerewlu ci ni ngay jullee ni ngay jullee yéen innakum turaw na da ngeen a yaakaar ne man gisu turaw na turaw na anni yaxfa alayya shay'un mimma tasnaw est-ce que da ngeen a yaakaar ne lépp lu ngeen di def amul dara lu ngeen def ci seen gannaaw sama gannaaw bu may julli di leen jiite ngeen foog ne damaa nëbbu ah wallahi maa ngi koy wat ci yàlla inni la ara min xalfi kama ara min bayni yaday wat naa ci yàlla man rasulullah sallallahu damay gis sama gannaaw comme ni may gise sama kanam allahu akbar sama kanam comme ni may gise sama comme ni may gise sama kanam waaw naka noonu al imam ibn Khuzaymah imamul a'imma daal dina koy solo ba léegi pour wan la hadith sayna anas bi ak na Abu Hurayra ci solo ay version day complémentarité bi nañu gën a leer affaire yi <laughs> waaw <laughs> waaw <laughs> mu ne al ci riwaay boobu Seydina Abu Hurayra mu ne yeneen saa dañoo jiite az-zuhra fa lamma sallama naada rajulan kaana fi aaxiri sufuuf voilà gis nga sàpp yu bari la woon jàkkaan yi du nekkuloon comme suñu jàkka yi nga xam ne léeg-léeg dañ ciy dugg jàkk euh, euh, bu daanaka cinq personnes a fay na du fees <laughs> te gaa yi ñu fii de di naan caay yooyu ak waa yow ñun moom dañuy font quoi <laughs> léegi buñ <laughs> leen nii rek yem ci seen kër te kat seen kër bu ñu ubbee kër gi bu ñuy waaxu di dugg ci jàkka ji mais naye nañ jël seen tànk teg ko ci jàkka ji wal iyaazu billah ñooñu mooy sax ñuy julli ñenn ñi moom saa yi julliwuñ seen kër julliwuñ feneen takaa sulan ndaxu tayel akuk doyadal wal iyaazu billah ak ñàkk xam dara mu ne yeneen saa salaam bi mu sëlmalee mu woo benn waaye bu ne woon ca gannaaw sàppee mu ne ko yaa fulaan alaa tattaqillah alaa tanzur kayfa tusalli mais doo seetaat ni ngay jullee mais bàyyi xel ni ngay jull nii ahadakum idaa qaama yusalli innamaa yaquumu yunaaji rabbahu falyanzur kayfa yunaajihi innakum tarawna innakum tarawna annii laa laa araakum mbaa yéen da ngeen a yaakaar ne man mu ne bu kenn ci yéen taxawee di julli na xam ne boroomam lay déeyaaleel boroomam a nekk ci xar ci kanamam comme ni mu ko waxe na seet kon nan lay déeyaaleeg boroomam waaw walillahi masalul ala kan ci ñun mooy am soxla ñu woo ko ci président boo xam ne wala buur boo xam ne dana ko jox naa lu audience quatre minutes nga am lépp loo laaj lu sama nguur man dama la koy defal quatre minutes kese nga am na fi xo kooku buy ñëw façon conseil bu nekk dina ko am wala bu ñëw rek bind li mu waroo yëpp concentration loolu lépp walillahi al-masalul a'la ah sa boroom nag li nga xam ne moom nga aajool ndax ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid yéen nit ñi yéen ñëpp yéen a soxlaal sen boroom te boroom bi mooy ki nga xam ne mooy ci doylu mooy ki sant boppam waaw mu ne lu tax du nit ki booy julli euh, ah nga nekk ak moom euh, euh, di di di di di déyanteel lu tax fal yanzur na xool kon kenn ci yéen <laughs> kayfa yunaajee xanaa li gën a sell kay ngay déyanteeg sa borom ba pare mu ne yéen da ngeen a yaakaar ne bu ngeen di julli man du ma leen gis ndax maa ngi kàbbaar ngeen nekk sama gannaaw maa ngi wàcc yàlla ne dama leen di gis sama gannaaw comme ni may gis Abdullah sama kanam waaw am na beneen. foo xamante ne da sur euh, euh, asr la ñu doon jiite salla bina rasulullah sallallahu alayhi wasallam al asr waaw fa basura bi rajulin yusalli fa qaala ya fulan ittaqillah ahsin salatak aturawna anni la araakum inni la ara min xalfi kama ara min bayni yaday ahsinu salatakum wa atimmu ruku'akum wa sujudakum waaw boo xam ne dane sa takku saat la woon mu gis benn waaye buy julli di yàq loolu nag gis boobu nekkul dafa tourner di ko gis parce que tàkkusaan buñ paree tàkkusaan de toute façon amul naafila après mooy bi muy julli yeneen saa san di ngeen jiite la gis te du daa gestu de non nekkul daa gestu mukk non waaye baax na ba ca gannaaw sàppee la nekk moo tax loolu du looy demee xel naan waa mais non <laughs> non waaw loolu daa bokk ci mu'jizaay yonent bi saa saam ak min xasaa'is yi nga xam ne nag ay jagleem la mais mosal na ci képp koo xamante ne borom bi bëgg na mu mosal ko ko ci warasatul anbiya ci al ulama al amilin waaw lii am na ñoo xam ne ci euh, xeetu yonent bi saa saam ñoo xam ne lii nii suñu waroon may na leen ko te amewuñu ko fu dara nag lu dul topp al quraan ak sunnaay yonent bi saa salaam zahiran wa baatinan ci biir ci biti waaw. ba boroom bi mosal leen ci loolu nga xam ne euh, euh, euh, yonent bi saa salaatu salaam moom lay wax nii waaw mu ne leen mu ne diw yow yaa fulaan ittaqillah ragalal yàlla rafetalal sa julli da ngeen a yaakaar du ma leen gis man damay gis sama gannaaw comme ni may gise sama kan kon nag rafetal leen seen julli yi matal leen seen ruku' yi matal leen seen sujjóot yi allahu akbar allahu akbar <laughs> allahu akbar waaw dee leen bàyyi xel li ngeen di jullee waaw dee leen ci teewlu te xam ne di torox lu xam ne seen kanam borom ngeen nekk waaw moom moo nekk seen kanam seen borom di déeyante génn waaw jox jox la yitte yu tol noonu borom bi tabaaraka wa di xaar sama jaam jaamam mu wax ak moom déeyaaleeg moom waaw booy jàng faatixa boo waxee mu ne hamidani abdi ba nim jeexe ca hadiisul kursi bi nga ñëw julli fooy julli ji dem sa yoon allah al-iyaadu billah kon loolu am na solo waaw am na solo léegi ginnaaw kon biñ gisee lii lépp di duggaale ci taxriij bi ak tamit hadis sayna Abu Hurayra yi radiyallahu anhu te imaamu Muslim eh, ibn al-Hajjaj rahmatullah ñoom noonu la ko kiiwee eh, eh, <laughs> daal di eh, eh, rangalee njëkk indi xadisu Seydina Abu Hurayrata après mu daal di ciy teg xadisu eh, Seydina Anas benn Seydina Abu Hurayra hal tarawna qiblati ha huna fa wallahi ma yaxfa alayya ruku'ukum wala sujudukum inni la araakum wara dhahri ba léegi moom muttafaqun alayhi imaamul Buxaari imaam Muslim ñoo ko bokk solo mu ne ndax yéen a ngi gis sama qibla bi mooy fi may jàmm aro fi may jàmm ar jublu kaaba ga muy julli maa ngi wàcc yàlla ne amul dara lu nëbbu ci seen rukon yi seen sujóot yi te yéen daan dama leen bi gis sama gannaaw waaw Allahu akbar <laughs> kon loolu <laughs> lu hama ham solo léegi nag ñu ñëw ni tuuti ci kon lëkkaaleem ak bunt bi mooy ah yonent bi saa saa di ñoo xamal ne su sufufakum bu dee bu ñëwaatee ci riwaay bi am ci bu riyaadu saalihiin bi fii bi mu indi eh, ne yoneen saa da leen digal waaw dafa julli dëgmal ak xar kanamam alayhi salaam si ñoom fa qaala aqiimu sufuufakum waaw mu ne jubal leen seen sàppe yi waay wa tarasu te ngeen eh, ngeen kolewu waaw ay boobu leen bàyyi passerelle ay porox ndool ak fu ne waaw kon loolu digle la wal amri buntu bi wal amri bi itmaam as-sufuuf al-awwal wa taswiyatihaa wa taraasu fiihaa yeneen saa sam moo ñu ko digal aqiimu sufuufakum defar leen seen sàppe yi kon al amru bi itmaam as-sufuuf al-awwal wa taswiyatihaa ak jubal ko wa taraas mu ne wa taraasu def leen ni birig yi nag waaw waaw al muslimu axul muslim dañoo mel ni ñoom ñaar kal bunyan yashuddu ba'duha ba'duha ba'duha ba'da wala ba'duhu ba'da yenn yi dañuy dëgëre yeneen yi waaw noonu ñuy mel te annahum bunyanun marsus ay wa tarasu kon loolu yonent saa sallam moo ñu ko diggal lëkkaale ma buntu bango léegi nag yonent saa sallam fii moo dil ñu fi loo xamante ne mooy xabaar bii mu ñu jox xamal ñu ko ne moom dañuy gis day gis ñi muy jiite euh, comme ci gan ne ñu nekk ca gannaaw ci ci ndax du leen jiite ñu nekk ci kanam innama ju'ila al imamu li yatamma bihi dañoo def imam ngir ñu koy roy mooy nekk ci kanam voilà moo dañu naan imamun nas mooy ka nekk ci seen kanam ke leen jiite pour nit ñi di ko roy mooy rasulullah sallallahu alayhi wasallam mu xamal ñu ne moom malgré bu nekkee ci kanam bu kenn yaakaar ne yow yeneen saa salaam bu la xool bu bu bu jàmmaar bu bu dëgmalee ci yow di la xool kese la lay yeneen saa salaam borom bi da koo may faculté boo xamante ne nii moom lay gis ginnaaw comme ni muy gisee ci kanam loolu nag boroom xam-xam yi am na luñ ci wax <laughs> waaw am na luñ ci wax mu am lenn ci borom xam-xam yi rahmatullah alayhim mooy nan lañ ko déggee imaam an-Nawawi mu ne qaala al-ulamaa ci al-Minhaaj sharh Sahih bi nga xam ne ci lay yi mu ne boroom xam-xam yi ne maanaaw anna Allah ta'ala xalaqa lahu sallallahu alayhi wa sallam idrakan fi qafa yubsiru bihi min waraihi waaw wa qad inxaraqat al-aadatu lahu sallallahu alayhi wa sallam bi akthara min hada wa laysa yamna'u min hada aqlun wala shar' bal warada ash-shar'u bi dhahirihi fa wajaba al-qawlu bihi mu ne qaala al-ulamaa mu ne boroom xam-xam mooy leen ci boroom xam-xam yi la la bëgg a wax la pañ rahmatullahi alayhi <laughs> mu ne maanaaw day gis comme ni muy ci ginnaawam comme ni muy gisee ci kanamam mooy borom bi da koo bindal loo xam ne ab faculté de di gis ak di yëg sens idrak di yëg ci gannaawam ah loo xam ne ci lay gisee ci lay amee possibilité di gis ci ginnaaw comme ni nga xam noonu lay gisee ci kanam mu ne te moom nag xar ko aada mooy xar aada xar baax yi yonent moom yu bari yoom da koo dikk da koo nekk xam ne moom la ko borom bi defal kon nag lii xal daqu ko sharia dàqu ko kon li nga xam ne bal li des li am mooy sharia da cee waay mu ne bal li am ba des warada shar'u sha sharia bi sax dafa rot bi zahirihi ci li nga xamante ne mooy li nga xamante ne nii mooy mooy mooy mooy mooy li feeñ mu ne li am ba des mooy sharia bi sax da cee feeñ comme lii ni mu feeñe ni ci ñëwee kon nag li war ñooy wax ko waaye euh, lii nii <laughs> Euh, euh, euh, ay wax la joo xam ne bëri moo ko gën a dëgër façon du idraaka nag yooyu yëpp mooy mbir mi ala zahirihi la waaw ni ko waxee noonu noonu la voilà loolu rek noo <laughs> ku mel ni ki al imaam al hafiz rahimahullah bon mu ngi bi mu tuddee lu mel ni ci al fath ne bon lii moom euh, daa xaw a daal bañ a dëgëral wax ji te loolu moo yey mooy non affaire bi lenn la moo tax al imaamu Ahmad ibnu Muhammad ibnu Hanbal rahmatullah alayhi moom ak jumhuurul ulamaa dañ ne hadi ru'ya ru'yatu bil ayni haqiqa ma ne gis gi xam nga lan la te imaamu Nawawi indi na wax jooju ne non wax ji lan na la mooy gis la ci bët boo xam ne bët bi mu yor waaw lay suñu borom da koo may loolu amul beneen lu mu defar yeneen bët fee yeneen wax yu tumuranke yi ñeneen ñi di wax <laughs> hein am ñoo xamante ne nii naan noo xam-xam la bu ko yàlla ba dox boo xamante ne ci lay xamee waaw wala loo xam ne dañ ko koy ilham di ko déey ne ko ci ginnaaw liy waxew waaye loolu lépp moo tax imaam al-Hafiz ci alfadane waaye fii hi nazar waaye lii am na lees fii seet ah xam-xam daa bokk ak li nga xam ne nee n damaa gis mi wara ay zahir waaw am ñoo xam ne ñoom ñu naan moom li muy gis ci gannaaw mooy euh, mooy bu dee ci ndejooram ak ci càmmoñam <laughs> loo xam ne bu gestoo du bëtam dina ko def loolu du toute façon riwaay yi ñu gis dàq na loolu ndax waaja ca gannaaw sàppee la ne woon benn ci yenn riwaay imaam Abu Hurayra yi kon loolu yëpp euh, mbir mi leen la mooy ala zahirihi la mooy gis la koo xam ne bu reyal la bu dëggu la bu am la amul leneen bëtam yi la yoro alayhi salaatu wassalaam kanta am na ñoo xam ne ñoom imaam al-Hafiz ngi leen tudd mais wax yooyu moom moo gën a téye tumuranke moom moo gën a téye tumuranke waaw waaw te <laughs> daa amoon ay bët yoo xam ne ci ginnaaw gi lañ ñëwal non non yàlla ni mu ko binde mooy ni gën a mat ñun mu teg ñu ci modèle moom ni mu ko binde waaw <laughs> ci suuraay yonent bi alayhi salaatu salaam waaw léegi euh, am ñeneen ñoo xam ne nañ diggante mbaggam yi. Euh, daa amoon ñaari bët yoo xamante ne nii comme puso lañ mel bën bënu puso lañ tol mu sol yére mu ñàkk a sol yére dara du ko nëbbëg yooyu yëpp ay wax la yoo xamante ne nii loolu yépp ana lan moo gën a simple wax li yeneen saa si la wax <laughs> am ñenn ñi naan non genre comme ñun ni ñuy amee euh, léegi dinañ ko gën a comprendre mooy image bi neew ci ginnaaw dañ ko koy projeter ci kanam borom bi daf koy wan ci kanamam muy gis la ca gannaaw loolu lépp du loolu yonent bi alayhi salaam li mu wax daa leer day gis ci kanamam comme ni muy gisee ci ginnaaw léegi euh, nan la koy gisee réellement dëgg dëgg dëgg moom borom ko xam mais xam nañ ne gis la comme ni muy gisee ci kanam la wax kon façon boobu rek lay gisee ci ginnaaw mais soxlawul di tourner di retourner wu di geestu ngir mën a gis foofu non bu jàmmaarloowee piire julli képp ku nekk ci ginnaawam gis na la jeex na la waaw yooyu mbir la yoo xam ne yenn wax yoo xam ne moom. Euh, jarul sonn quoi <laughs> mbir yi bu leeree leer na waaw ay bëtam la ko borom bi defal loo xamante ne nii xar ko aada la da ci xar baax waaw waaw soxlawul di dëgmal di jëblu ci yow ngir mën a gis li nga xamante ne mooy nit ki loolu mooy li am solo wallahu taala alam waaw <laughs> waaw